al-imaam al-haafiz an-Nawawi nag mu tekki beneen li nga xamante ne nii mooy beneen xadis mu ne beneen xadis non buntu bi jeex na buntu boobu jeex na buntu cent kon léegi baabu ñu jàll ci beneen baabu ah as-saalis wal mi'a baabu maa yaqulu man du'iya ila ta'aamin fatabi'ahu ghayruhu al imaam al haafiz an-Nawawi indil beneen chapitre mu ne baabu buntu maa yaqulu lan lay wax man ka nga xam ne du'iya ila ta'aam dañ koo woo ñam invité ko waaye nag ba muy dem fatabi'ahu mu topp ko ghayruhu ah keneen ko xam ne kenn invité wu waaw kenn invité ko de waaye nag topp na daal ka nga xam ne kilifa ga nga xam ne moom lañ invité waa léegi waa ji lu muy wax bon doo léegi képp ku jàpp ne sariya bi réglé wu tous wala ñun daal bam ñëwee julli woor leen tele yem wallahi alladhi la ilaha illa huwa yow xamoo sa diine waaw yow yow yaa sa diine dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg <laughs> xoolal xatta yow boo bu dee dañ la invité ci lekk comme ma duba gi ñu doon wax walima ak tamit yeneeni façon lekk yi nga xam ne dañ ciy invité nit ñi ñu daal di lay invité nga ñëw mais bi ngay ñëw ah comme que kilifa nga romb nga ci koñ sàngam am ñoo xam ne ñu la gis lañ topp ci yow est ce boo ñëwee da ngay ñëw rek ne saroox ci biir këru jàmbur ji te yow kese lañ invité woon hatta loolu sariya bàyyi wuñu ñuy falaa falaa sawaay mukk laa <laughs> ilaaha illallah loolu lépp traité na ko lan ngay wax yonent bay saa salaam bàyyiwul dara benn amul dara yiw dara ay civilisation moom mi nga xam ne moo fi indi civilisation lu dul ne leeral nañu ko allah léegi nag la Seydina Xudayfa waxoon ca wàllu yawma e, e, amaaraatu saa ak li diggante la leen yonent bay saa saam jàngaloon xamal leen ko liy xew seen diggante ba ni e, saa di xew di taxawe ne jàpp na ko ko jàpp waaye fàtte na ko ku ko fàtte looloo fi xew waaw ku ko xamul nag xamoo ku ko xamul xamoo waaye oh na nga xam ne moom la sharia bi al mutahhara allahu akbar ah, waaw moom bawul dara bawul dara allah léegi kon al imam eh, <laughs> maa yaqulu la waa léegi ana lan ana ana lan képp lay wax <laughs> waaw man du'iya ila ta'am kon léegi exemple ci ñu woo ci ñam hein invité ko ne ko bismillah man nañoo la invité bis muy ñëw comme xam nga lool day am sëriñ boo xamante ne nii ah moom dañ koo invité waa wakaama ko invité mu jóge njaarim ah jaar caaroy gaar ah gaa yi gis ne sëriñ bi kat mu ngi nii te te te wakaam la jëm am mbooloo am am délégation bu ci topp àndaaleen moom xam nga loolu day am daa <laughs> léegi léegi ko du muy def est day ñëw rek àndaaleen mbooloo mi yëpp daal di ne aksi wakaam loolu lay def ñu ne la kaay <laughs> waaw allahu akbaru kabira walhamdulillahi kasiira wa subhaanallahi bukratan wa asiila allah ash-shari'atu al-mutahhara <laughs> loolu lay traité nii léegi mbooloo moom ñëw yow nooy def comme que léegi borom bi yombal nañu téléphone yi yonent may saa salaam ni ñu jàngal mbir mi boobu loolu amul woon daa bàyyi ba ñëw ba ci buntu kër gi mu wax ak waa ji ko ne ko diw mi kat ah dañoo topp de <laughs> waaw dañoo topp de léegi nag bu la neexee daal nga may ko mu dugg bu la neexee it nga ne ko mu dellu rek waaw waa ji de moom itam allah allah waaw nekkul di jafeñ affaire yi jafe-jafeñal affaire yi waaw léegi nag mu daal di digle eh, eh, li kii quoi eh, ngir mu mu mu mu daal di dugg quoi waaw mu daal ñëw ne ko mën naa agsi kon loolu lay wax quoi loolu lu am am solo la lay wax nii léegi nag ngeen ñëw ci hadis bi kon mu ne loolu kon la tudde bunt bi fa tabi'ahu ghayru yow dañ laa invité bi ngay ñëw keneen topp ci waaw da ngay ñëw yow dañ laa invité ngay dem am sa gaa yu la gis wala sa benn waay ah nga nga ànd ak moom soit yaa nañu ànd wala moom ci woppam moo la ko bu boobaa bul ñëw rek ne sarax kër jàmbur noonu xanaa à condition à condition te loolu mooy liy leeral mbir mi ndax xewoon na ci euh, Seydina Anas radiyallahu anhu ak yonent bay saab saab euh, loolu da euh, xam ne moom gërëm xamoon na ne fa mu jëm kooku gërëm na ne bu ko gisee du wax dara voilà ba mu des loolu mais bu dee da am dut da am njortu boo xam ne ah est dina ci àndam du ci àndam est ce que dina ko nangam bu boobaa bu ko defan na nga ko laaj ndigalam alhamdulillah waaw na ko laaj waaw bu dee xamoo ngërëmam daal te yaakaaroo ko lépp sa njort bu ko def waaw kon nag mu ngi noonee kon al imaam al xaafiz an-Nawawi nag mu indi fi benn fii benn xadiis kese comme buntu bii nga xam ne moom lañ génn muy buntu cent deux bi kon mu ne xadiis numéro sept cent sept cent trente neuf xadiis sept cent trente neuf mu ne an abi mas'ud an abi mas'ud al-badri radiyallahu ta'ala anhu annahu qala da'a rajulun an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam li ta'aamin sana'ahu lahu khamisa khamsa fatabi'ahum rajulun falamma balagha al-baaba qaala lahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam inna haadha tabi'anaa fa in shi'ta an ta'zana lahu wa in shi'ta raji' qaala bal aazanu lahu ya rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam muttafaqun alayhi kon hadith bi ñi la al imaamu dong daal di indi fi mu ne abi Mas'ud mu ngi jële ci saxaabu boo xam ne moo doon bàyyi Mas'ud la doon doon dàkkantalam al-Badri yi yàgg nañu fi gis xadiisam al-Badri yi eh muy Uqba Uqba la tuddoon ah ibn anhu mu ne annahu qaala mu daa woo nañu invité na rajulun benn waay annabiya yonent bi alayhi salaatu salaam li taamin ci ñam boo xam ne ci plat boo xam ne sanaahu lahu waa ji ko defaral xaamisa xamsa mooy plat boo xam ne pour juróomi nit la wala waa ji invité yonent bi alayhi salaatu salaam fa tabi'ahum rajul yonent bi alayhi salaatu nag bi muy dem hein mooy cinq lañ invité ça veut dire que du yonent bari kese les sauf que bi ñuy ñëw am benn waay bu ci yokk daal di leen topp falamma balagal baaba bi yonent bari saa ñii nag ba agsi ci buntu kër waa ji xaala mu ne ko lahu nabi yonent bari saa saam ne ko ah inna hada kii ngay gis de moom tabi'ana daf ñoo topp fa in shi'ta bu la soobee an ta'dana lahu nga permettre ko mu dugg ñëw ñam ci lekk gi comme ñëpp wa in shi'ta bu la soobee nag rajaa mu boo d'accordul mu dellu ah qaala waa ji ne bal aadanu lahu ya rasulallah ne li am ba des jox naa ko ndigal mu ah dugg si yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim abul husayn rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko bokk solo c'est tellement c'est tellement c'est non non allah masha allah barki yàlla <laughs> non mais rasulullahi billahi sallallahu alayhi wa sallam léegi mooy est kon ñoom ñaar dongo ko solo première jàngat ñu la déedéet hadis bii de seen sëriñ daal imaamu ahmadu solo noon ko lu ko wuute ñoom ñaar kon al imaamul Buxaari yi ci ay bërëb yu bari lu ko indi léegi nañ jël ci kitaabul atima bu boobaa fa la gën a gën a gudde kitaabul atima baabu rajul yatakallafu at-ta'aama li ixwaanihi baabun buntu ar-rajulu nit ki yatakallafu day ngaar daajo moom lañ gis ci xadiis bi xadiis Sayyid Abu Sa'iid bi bi ñuy jeexal bi at at-Tayaalisi ak al imaam at-Tabaraani rahmatullahi alayhi ma daal di solo ah. léegi mu ne haddathana Muhammad ibn Yusuf mu ne ki ñu nettali imaamul Bukhari Abu Abdillah mu ne ki ñu nettali mooy Muhammad ibn Yusuf mu ibn Waqid ibn Usman ad-Dabbi mawlaahum ah, al-Firyabi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana nettali nañu Sufyan mu ne ki leen nettali mooy Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq at-Thawri Abu Abdillah rahimahullah al-Kufi rahmatullahi alayhi al-A'mashi moo ko jëlee ci al-A'mash di Sulayman ibn Mihran al-Asadi alkahiliyu mawlaahum alkuufiyu at-tabristaaniyu al-asl rahmatullahi alayhi an Abi Waa'il moo ko jëlee ci Abi Waa'il di Shaqiiq ibn Salama muxadram alkuufiyu fekk woon na jamono yonent bi alayhi salaam jullit la woon waaye jotul woon a gis yonent bi alayhi salaam an abi mas'ud al-ansari moo ko jëlee ci saxaaba bi abu mas'ud al-ansari di uqba ibn amr ibn salaba ibn amr ibn salaba rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu al-khazraji an-najjari al-ansari al-badri waxoon nañ la nag li tax ñu ko al-badri borom xam-xam lañ ci wute ñu bari ñoom dañ ne noo daa dëkkoon côté Badar kese imaamul Buxaari yi ne dara du lool kese daa fekk woon Badar tamit <laughs> waaw kon mu ngi noonu ci waa Banu Najjaar la bokkoon al-Xazrajiyu al-Badriyu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana min al-ansaar rajulun yuqaalu lahu Abu Shu'ayb voilà <laughs> lii waxoon nañ ko fi gis nga Abu Maalik ibn Tayhaan waaw Abul Haytham Maalik ibn Tayyihaan keroog yonent bay saa ñëwee këram ak ñaari saxaabaami Seydina Abu Bakar Seydina Omar fekk mu uti woon ndox ba mu ñëwee gis leen dafa kontaan waajal leen gàtt ma ne la kooku wane ne na am na dara waaye am na ku ko giroon a parce que Abu Shuayb Abu Shuayb moom c'était un boss waaw parce que Abu Shuayb non Abu Shuayb moom moom boss la woon moom mooy moom xadiis boobu nag moo nekk nii mu ne daa nekkoon kaana bokkoon na minal ansaar ci suñu mbokk yi lansaar waa lansaar ñi dimbali yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam wa ahlul madina rajulun benn waay yuqaalu lahu abu shu'ayb buñ naan abu shu'ayb radiyallahu anhu wa kaana lahu ghulaamun lahaam lii la taxoon man ma non d'abord daa amoon euh, jeune booy boo xam ne moo ko doon toppatoon lépp lu jëm ci wàllu ndawal waaw moom daa amoon koo koo xam ne un bon cuisinier boo xam ne lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu ndawal la moom moom moo koy toppatool waaw mooy ghulamun laham un très un fin boucher boo xam ne bu aay la bu mën a un bon traiteur bu mën a traiter li nga xam ne mooy ndawal yi di ko toppatoo fa qaala Abu Sa'id bu ñëw ci booyam boobu léegi mu ne ñëw wax booyam boobu nga xam ne moo koy liggéeyal ci wàllu ndawal gi ne ko isna li ta'aman ad'u rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xamisa xamsa parce que en fait yeneen riwaay yi wane ne te waxoon nañ ko yonent bi saa salaatu salaam Abu Shuayb nee na daa wax ne damaa seet man daal seet naa ci yonent xar kanamu yonent bi alayhi salaatu salaam xiif daal seet naa ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo gis xiif na de léegi mu ne booy bi bi mu ñëwee na ko defaral ma jëlal ci gàtt yi nga waajalal ma defaral ma ci. plat boo xam ne pour juróomi nit la maw invité yonent bi alayhi salaatu wassalaam allah <laughs> waaw xaamisa xamsa mu nekk xamsa mu nekk euh, cinq pour cinq convives cinq euh, juróomi nit ñu ñuy invité fa daa rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaamisa xamsa mu invité yonent bi saa mu bokk juróomeelu ci juróom ñuy invité fa tabi'ahum rajul léegi nag ñoom bi ñuy ñëw am benn waaye daf leen fa qaala annabi wa sallam yonent waaye saa saa ne innaka da'awtanaa xaamisa xamsa bi mu ñëwee ba ci buntu bi ne ko ah yow de nag ñoo invité bi ñuy invité nag juróomi nit lañu woon nga invité wa hada rajulun qad tabi'ana kii nag nit la koo xam ne daf ñu topp de fa in shi'ta bu la soobee adinta lahu nga jox ko ndigal mu ñëw bokk ci euh, li ñu invité wa in shi'ta bu la neexee taraktahu nga bàyyi ko mu dellu qaala bal adintu la mu ne ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hein man de hein daal dinaa koy jox ndigal mu daal di bokk ci li nga xam ne mos ci li nga xam ne moom la ñuy mos noonu la ko al imaamu muslim daal li ngeen di gaan taali non imaamul buxaari kaan taal imaamu muslim abul xusayni rahimahullahu taala mu ngi ko di kitaabul ashriba baabu ma yaf'alu ad-dayf idha tabi'ahu ghayru man da'ahu saahibu at-ta'aam mu ne haddathana qutayba ibn sa'id wa usmaan ibn abi shayba wa taqaaraba fi al-lafz mu ne haddathana nettali nañu qutayba ibn sa'id qutayba ibn sa'id ibn jamil ibn Tarif ibn Abdillah Athaqafi mawlaahu Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala wa Usman ibn Abi Shayba sama beneen sëriñ bi Usman ibn Muhammad ibn Ibrahim mooy grand frère Abu Bakr ibn Abi Shayba mi ngi gisoon Abdallah ibn Muhammad ya kon Usman ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usman al-Kha al Abul Hasani al-Kufi al-Absi mawlaahum rahimahu mu ne ñoom ñaar jege nañu ci kàddu yi ñu utilisé qaala ñu ne haddathana Jarir ñu ne gërëm ne tamit Jarir ibn Abdul Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi Abu Abdillah moom juge de wol an al-A'mash gis nañ ko sànq an Abi Wa'il gis nañ ko sànq an Abi Mas'ud al-Ansari gis nañ ko sànq annahu qaala kaana rajulun min al-Ansar yuqaalu Abu Shu'ayb wa kaana lahu ghulaamun lahhaab fara'a Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa'arafa fi wajhihi al-juu' moom lañ la doon wax dafa seetlu moom Abu Shu'ayb ci xar karamu yonente bay saa saa xiif fa qaala li ghulaamihi wayhak isma' lanaa ta'aaman li xamsati nafar na ko ay yow sama euh, boucher bi mais doo ñu defaral mooy kii euh, nan la ko wolof di waxe kiy jaay kiy defar ndawal yi <laughs> ki kiy jaay yàpp yi euh, ci ci kii bi ci marché bi te muy jaay yàpp yi ci marché bi kii nag jaayu yàpp rek non kii dañ koo moom da koo da koo salarié bu koy liggéeyal wala benn bu jaamam la bu mu am boo xam ne lépp lu jëm ci wàllu yàppam moom Abu Shuayb le boss kii moo koy toppatoo ah comme dans le nga xam ne diw moom lépp luy lekk pour président moo koy toppatoo chef cuisinier bi façon boobu la alors faut pas faut pas di yaakaar ne na léegi mën a ko way xaka neew ko tax sariña la non mooy tey yow isna la naa taxa ah, man nga xam sat nafar defaral ju euh, benn ñam pour juróomi nit fa an ad'u an nabiyya sallallahu alayhi wasallam xaamisa xamsa doo bëgg invité yonente way saa saa muy juróomeelu juróom yi qaala fa sama'a thumma ata an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam fa da'ahu xaamisa xamsa mu invité ko ñu ñëw bi ñuy ñëw wa wattaba'ahum rajul benn waay dopp leen falamma balagal baaba biñu agsee ci buntu bi jote buntu bi qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ne inna hadha taba'ana mooy dañu taxaw ci buntu bi bi waa ji yëglu waa ji agsi Abu Shuaib mu ne ah kii de dañoo topp fa in shi'ta ta'zana la bu la soobee nga may ko mu dugg si wa in shi'ta raja boo dee nag deew la soobit mu dellu rek qaala laa bal aadana lahu ya rasulallah li am ba des mooy jox naa ko ndigal yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam kon ginnaaw taxriij bi ñaareelu njàngat waa ana ban lëkkaale la xadiis bi am ak suñu buntu bi ñu nekk di bunt bi nga xam ne mooy wax ne bunt bi wax nit ki bu dee dañ koo invité ci ñam am kenn koo xam ne bokkul woon ca invité ya ñañu invité woon ana lan lay wax dañ naan loolu moom la ñu yonent bay sa saam leeral fii bi nga xamante ne moom la invité ak juróomi nit moom mu nekk bopp juróomeelu juróom yi moom yonent bi alayhi salaam am ku leen topp te bokk ci woon ba ñëwee ba ca buntu këru ka leen invité daf koo laaj digal ndax bëgg nga kiy dugg bu la neexee nga jox ko ndigal bu la neexee mu dëpp kon loolu lan lañu xadiis bi di jàngal mooy exemple yi ñu joxe léegi moo xam nag kilifa nga ndax kenn gënu la yonent bay sa sam mooy kilifa gii na féete kaw <laughs> waaw képp koy tudd ci diine ji te moom moo doxale noonu kon doone man sëriñ laa rek sama taalibe yi nga xam ne ñoo nekk Parcelles Assainies ñoo may waajal ak ngan goo xam ne at mu nekk ñoom yow lañu jox yow la wax yow lañ yaay ñëw te xam nañ da ngay àndal nga romb eh, waa jàmm gën say taalibe jàmm gën yu baari def ay kaar topp ci loolu moom li gën mooy léegi yor nañu téléphone waaw sëriñ bi moom jombale boppam jàpp na comme que mooy sëriñ bi moom lu mu bëgg rek gaa yi def déet na roy yonent bay saa salaam ñun am nañuy téléphone man nañoo yëglu avant boobu woote ne ah waaw salaamaaleykum wa rahmatullah waa ñun de ñu ngi woon ci yoon wi di agsi sax waaye dañoo jaar fii ci jàmm gën waaw mbokk taalibe yi nag yu bari yoo xamante ni nii ñoom ah. ba ñégee ne foofee lañ jëm ci Parcelles Assainies de ci yéen lañ jëm ah ñu ngi def délégation ne ñoom itam dañ ciy ànd waaw loolu nag ñu ne woon nañu leen ko yëgal ba xam waaw <laughs> léegi bu boobaata lool lu bari nit ki daan ko agsil waaye daal mooy defal loolu ndax tamit c'est possible waa ji ah jàpp ne moom li ñu defaroon surtout bu dee ay yu ndaw la waa ji li ñu defaroon bariwul mu ne déedéet parce que ragal ne bu bu nee waaw waa bu ci dondee la mu defar du doy waaw loolu it lu jara jara bàyyi xel la waaw <laughs> kon <clears throat> lii la léegi nag li ñu doon wax mooy xadiisu Seyna Anas bi Seyna euh, Abu Talha radiyallahu taala mooy xadiis bi gis nañu ko mooy Yonent bi alayhi salaatu salaam dafa digle dafa dafa dafa yëglu waaw dafa yëglu bi nga xamante ne nii moom la agsi ne kii kat dañoo topp est d'accord nga jox ko ndigal mu ànd ak ñun wala déet mu dugg wala déet waa ji daal di koy ne waaw jox naa ko ndigal yow yonent bi alayhi salaatu léegi xoolal beneen xadiis boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam boobu laajul ndigal te gisoon nañ ko fi keroog xandaq bi nga xam ne ci lañuy defar xandaq bi di gas Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma comme li Abu Shuayb mii def la def bam seetloo ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog bi waa Quraysh ak waa Ghatafaan wa man waalaahum min al-arab ala adaawati rasulillah alayhi salaatu wa salaam ñi nga xam ne ñoo coalisé woon manko ngir fay ci l'islam Medina keroog bi leen yonent bi alayhi salaatu wa salaam yëgee daal di gas xandaq bi muy tranché bi boobu liggéey ba metti woon na ba yonent way saasaam da doon xiif ba doon takk biir bi ay xeer Seydina Jaabir ibn Abdillah seetlu comme ni Abu Shuayb seetlu na yonent way saasaam xiif na mu laaj yonent way saasaam ndigal na ngir dem ca kër ga mu ne ko waaw mu dem gis soxnaam ne ko ndax am na fi dara mu ne as mbëyil moo fi nekk as gàtt lañ fi yor ak lenn ci ay mooñ mu ne ñu defar lépp mu ne ko nañ ko def ah xanaa ñu rend ko waajal ko mu ne demal nga woo yonent bi saa salaam buy ñëw xanaa moom ak ñaari nit rek waaw ñu dem kon Seydina Jaabir ñëw wax ko yonent bi saa salaam waaw yonent bi saa salaam ne kasiirul insha allahu taala ne loolu lu bari la bu soobee yàlla tabaaraka wa daal di woo nit ñépp ne Jaabir ñu invite <laughs> Seydina Jaabir fii daw waaw xam nga boobu laajul nit laajul Seydina Jaabir est-ce que. est-ce que est-ce que ma ma ma ma woo ñeneen ñi est ma woo ñeneen ñi ah déedéet laaju ko est que ma woo waa Xandaq bi Seydina Jaabir dafa daw tiit comme niñ ko fi gisoon radiyallahu anhu jiitu dem ca soxnaam ne ko gàcce dal nañu mu ne ko lan la mu ne yonent way sa sa woo na waa Xandaq bi yëpp waaw mu ne ko est-ce yaa leen woo mu ne ko déedéet mu ne ko kon nag allahu wa rasuluhu aalam yàlla akum ndawam ñoo gën a xam waaw nee mu teggil ma gàndum jàqare ma mooy foofu yonent may saa saam est-ce que dafa laaj Seydina Jaabir est mu indi déedéet est ñii mu indi ñii déedéet waaye ci hadis biñ la doon wax Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu ni mu nee ci saxiix bi ne mooy Abu Talha bi mu invité yonent may saa saam yonent may saa salaam dane eh, quumu ñam nekkaloon <laughs> dane quumu voilà jóg leen ñu def ci invitation Abu Talha di ko ko ne ko ah Abu Talha neew ko Abu Talha ah ñi ñoom dañoo maa leen ne ñu ñëw de est-ce nañoo lekk parce que lii yëpp boo gisee mooy lan daa xamoon rida Abi Talha waaw mooy ngërëmu Abu Talha waaye ngërëmu Seydina Jaabir même bu nee ne tiitoon na moom li mu doon tiit nekkul li mu doon tiit mooy est dina doy waaw léegi war beneen waaye xamoon na seen ngërëm waaw ci loolee moo tax moom laaju ko ndigal waaw <laughs> ah, <laughs> moo na wam demee daanaka lañ fa lekk xar ko aada la yonent bi alayhi salaatu salaam moo leen de moom borom bi ci moom la jaarale barke boo xam ne la ñuy lekk yëpp daanaka ci moom la génne alayhi salaatu wassalaam léegi mu am beneen affaire bu ko defee nga gis ñetti mbir yoo xam dañu wute muy hadis imam muslim bi rahimahullah benn waay boo xam ne farisi la lañ ko doon xam la gënoon a siiwe <laughs> nga xam ne dafa invité yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bay saasaam ñëw ànd ak sayyidatu Aïsa ne ko hadihi hadihi Aïsa ne ko Aïsa ngi ngir mu bokk ci ñam li est ce que mën naa dugg waa ji ne déedéet <laughs> yonent bay saasaam wa ñetti yoon mu ne déedéet waaw léegi yonent bay saasaam ne kon nag déedéet moom moom manu ci bu sayyidatu Aïsa ñëw radiyallahu anha loolu nga gis <laughs> ñii da leen laaj ñii laaju leen nga ne i eh, mais waa na da ne noonu quoi yeneen tubaab yi sax def seen Aysa mu ne Aysa gi waa ñu ne ko déedéet Farisi bi loolu du du du dafa siisoon wala déet non dafa ragaloon li daloon sëy naa Jaabir looloo ko daloon mais moom affaire bi dafa xamul lu muy def moo tax yonent bi saa ne ko Aysa mu ne déedéet parce que li mu waajaloon pour yonent bi alayhi salaam la woon. bés bu ci keneen ak moom <coughs> ak xanaa ña mu dëkkal te bu ci keneen duggee day ragal ne la bëggoon a nganale yonent waaye saa saa am du mat kon nag mu ne ko ah mooy daal ah bu ci keneen naree ñëw moom ah je préfère daal du nekk tey xanaa beneen yoon kon ñu xoolaat loolu ngay dégg wax ji na <laughs> ma waat waaw yokk mbir yi kon loolu lépp boo seetloo ñetti xew-xew yi wala ñeenti xew-xew yi Seydina Abu Talha Seydina Jaabir al-Farisi ak Abu Shuayb yii boo seetloo yonent bay saab saab ñaar ñi daleen a laaj muy Abu Shuayb ak al waaw loolu lañ la loolu mooy bu dee nit ki jàpp nga ne yow li ëpp sa njort mooy dina gërëm boo àndee kii da koy kontaan loo kooku li ëpp sa njort lañ wax de kooku jarul nga koy laaj tout le temps jarul ngay laaj waaw que ne waa ji dañ la invité ngay ñëw ànd ak nit benn nit waaw ba nga nekk nag ko xaabaabal yow ñu invité la leer nga ne waa ji bu la invité invitation reer yow nga indi fukki nit loolu <laughs> waaw <laughs> ah defal xar baax ba xaw waaye de <laughs> eh, sunna mooy attention de waaw mooy loolu eh, na ko laaj ndigalam waaw yor nañ téléphone yi mën nga bind SMS da ko ah man de daa am ñoo xam ne ay fukki nit yu bëggoon a ànd ak man man nag xaw ma lan laay def ak ñoom mu ne nee waaw nañ ñëw wala bon ah mbir mi de daa doyul de kii la de nga ne leen ah xam naa nag xoola dañuy fexe xam naa beneen yoon dinañ dinañ kii ndax fa ma jëm noon damay ragal eh, ñun ñëpp duñu fa xaj wala du day xaw a compliqué daal waaw bu wutal leen gànt ñoom ñu toog voilà <laughs> loolu dafa am solo waaw léegi nag bu dee nag gërëm nga xam nga ne moom dina gërëm loolu jarul comme ni xadiis Seydina euh, euh, xew xew Seydina Abu Talha ak kii nga gis Abu Shuayb mii moom radiyallahu taala anhu wa ardaahu mooy ay gëneelam yi nga xam ne moom la am ëskay moom mi nga xam ne gis na yonent bay saa saam ci xaalu xiif ni moo tax saxaaba yi ah bokk na liñ jàngi ci affaire bi mooy ginnaaw kon gis nañ lëkkaale bi mooy boo ñëwee comme ci koo xam dañ laa invité kenn ànd ak yow na ko na nga ko ko yëgal bu dee ne jàpp nga ne ah, amaana mu bu dee da am dut da ngay sikki sàkk ndax dina ko gërëmam déet laajal bu dee nag mbir mi leeru la na laaj bu dee leer na la lépp sa njort moom day kontaan bu gisee nga ànd ak kii loo boobaa ah bu boobaa nag nga gaal di koy Euh, nga daal di ñëw saa nga digle saa nga yëgal ko saa nga yëgal ko voilà kon loolu lu am am solo la léegi euh, ginnaaw yeneen njàngat yu am ci xadiis bii nii nga xam ne ak kafaar yi njàngat mooy masala ak Tufayli <laughs> daanaka moom lañ traité rek ak Tufayli <laughs> arab yi dañ koy tudde noonu mooy masalatu Tufayli mooy masala mi nga xamante ne nii waa ji Tufayli la Tufayli nag euh, kooku euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne fi mu njëkk jóge benn waay la boo xam ne moom Tufayl Tufayl la tuddoon ah min bani Abdillah ibn Ghatafan dafa bari woon lool Tufayl du bokk ci doomi Abdallah ibn Ghatafan mooy tribu bi ñu doon wax sànq waa Ghatafan ñi nga xam ne ñoo ñëwoon euh, ñoom Uyayna ak ñooñu ci waa Asja ak waa Banu Fazar ñoom ñëpp ci Ghatafan lañ bokkoon bëggoon faysil islam ak waa Quraysh ah léegi waa jooju di Tufayl min bani Abdillah ibn Ghatafan dafa bari woon lu mu doon dikkal ay invitation yoo xam ne ay céet wala ay ay xew yoo xam ne wala ay invitation kenn invité wu ko léegi nag <laughs> mooy xaaraankat ci wolof voilà mooy masalaam xaaraankat eh, loolu sariya day wax ci xaaraankat waaw loolu lañ la doon wax tànk kene boo jàppee na sharia bi traité wul yenn yi <laughs> hatta xaaraan shari yore saa salaam jàngal nañu mais xaaraankat bi moom nan lay deme <laughs> fay <laughs> non du la traité de xaaraankat yow moom mais bon comme que lekkat nga mën na laa dal benn bët façon façon morlam yoo yële ca los de morlam xam nga los de morlam Mor Lam ma nga xam ne moo invité boppam ca ndawal ak Moussa Mbaye Dia <laughs> waaw jigoowu Moussa Mbaye ba bam doon laaj naan los est-il ramolli mu ne ko waaw est-il toujours ramolli <laughs> yaa ngi fa wala yow fay yéen jàng leen yooyu los de Mor Lam ñun dañ ko doon jàng bi ñu ne gone ci l'école yi <laughs> yéen nag xamagu ma xaw ma ginnaaw gi lan moo am ca gannaaw <laughs> waaw mooy waajooju rek Mor Lam saway <laughs> nga xamante nii indi na jigo jox ndaw soxna si ngir mu togg ko bi mu koy togg mu xeeñ bi muy waaja ñor rek benn xaritam buñ naan Musaa Mbay tëll kay ak rek Mor commencé deedeelu comme que am siis kaay leen ma siis la woon <laughs> mu commencé deedeelu ba simili fa ak dee ba gaay jàpp ne moor dee na <laughs> ba war koo sang war koo denc soxnaam si saa ñëwee daal di koy déey dara ne ko ah moor tee ngaa jóg gaa yee ngi lay waajal ñoom imaam ak ñàngam ak nàngam ngir suuli la de mu naan mu muy laaj uwe los rek <laughs> waa ana jigo mu ne ko mu ngi ci marmite bi mu ne ko etil ramoli mu ne ko toujours ramoli mu ne ko ana Musa mu ne ko Musa Mbaye toujours là mu ne kon laisse-moi mourir <laughs> waaw kon ba ma mag yi eh waaw moor siisoon waaye mat Musa Mbaye di xaaraankat bu yées <laughs> loolu mooy ma masala su tufay lii ak tufay <laughs> mooy koo xam ne ab xaaraankat la waaw mooy moom ni muy def ni def bu ñu invité ay nit mu ànd ci waaw wala fu ko kenn invité wul heure añ mu ne jeex agsi heure déguste yëf yi mu ne xaas agsi mu xam ne jamono jo day xaw a ñu ne ko sawaay yi ko <laughs> waaw fay fay yaa mel ni loo dun la de <laughs> waaw loolu mooy masalatu Tufayli léegi waajooju nag Tufayl boobu bokkoon ci waa banu Abdillah ibn Ghatafan nee nañ moom daa bari woon lu mu doon ñëw ci ceet yi te kenn du ko invité waaw buñ tegee ñam yi rek sawaay këll kay gaa yi tudd ko Tufaylul Ara'is <laughs> Tufayl waroon ceet yaa ngoogu de mariage mu ne moom daal daa mel ni moom daa détecteur de mariage la fu mariage am ceet am bu lekk ngay taaju euh, tufay lu ne tëll <laughs> léegi nag képp koo xam ne noon nga mel mooy xaaraankat nga nag léegi ñu lay tudde tufay li yaa voilà <laughs> waaw wuto araab yi nag doon ñoon ko tudde alwaaris tamit waaw <laughs> nga xam ne dañuy day topp ki nga xam ne dañ koo invité moom kenn invité wu ko mu topp ci àndaale ci waaw mooy loolu masala bii nii masala boobu day dugg fii voilà léegi kon mooy affaire bi lenn la <laughs> moo tax yenn borom xam-xam yi rahmatullah alayhi <laughs> comme la imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah <laughs> wax ne eh, hadis bii nii xew-xew Abu Shuayb bii borom xam-xam yi dañ cee sukkandikoo ne at-Tufayli moom dañ koo tere moom waaw at-Tufayli mooy xaaraankat loolu moom dafa xaram quoi. ndax la muy lekk moom day far farxaa parce que kenn na ko boolewul woon ci affaire yi muy profité comme ça <laughs> waaw mu ne wastu dal la wastu dilla bihi ala man'i istisba'i al-mad'u ghayrahu wa al-mad'u ghayrahu illa idha alima min ad-da'i min ad-da'i ar-rida bi dhalik wa anna at-tufayliya ya'kulu haraman voilà <laughs> mu ne hadith bi nag daal nañ ciy sukkandikoo ko ne képp koo xam ne dañ laa invité bu fi bu bul topp bul jël koo xamante ne bokkul ci ñuy invité di ànd ak moom ci fañ la invité bu dee ne xamoo ne waa ji gërëm na dina ko gërëm waaw que ab tufay lii xaaraankat bi moom la muy lekk daa xaraama mu ne wala Nasr ibn Ali al-Jahdami mu ne Nasr ibn Ali al-Jahdami boroom muhaddisu mag bi tamit boroom loxa bu mag la sëriñu bokk na ci sëriñu waa kutubu sitta ah wa Nasr ibn Ali mu ne non sëriñu kii la ñoom euh, waaw waaw waaw waaw ci <laughs> waaw mu ne kon wali Nasr ibn Ali al-Jawdami fii daalika qissatun jarat lahu ma'a Tufayli mu ne Nasr ibn Ali moom ne am na benn nettali boo xam ne doxoon na digganteem ak benn xaaraankat <laughs> waaw boo xam ne bu xoromu la woon léegi nag. Nasr daal di euh, daal di euh, moom la mu doxaleeg moom mu ngi sukkandikoo ci hadith Ibn Umar boo xam ne da koo yëkkati ba ci yonent bay saar saam mu ne ci hadith boobu <laughs> mu ne haddathana Durust ibn Ziyad an Aban ibn Tariq an Nafi' annahu qaala an Nafi' qaala qaala Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man du'iya fa lam yujib faqad asa allaha wa rasulahu wa man daxala ala gayri da'wa daxala saariqan wa xaraja mughira hadis boobu al imam Abu Daawud daal na koy solo mais moom jaaraw bi mu koy solo jaarul ci Nasr ci seen sëriñ bi di Nasr ibn Ali al-Jahdami mi nga xam ne wax nañ la sëriñ waa kutubu sitta la mooy sëriñu imaamul Buxaari la ñoom imaamu Muslim ak waa sunanul arbaa waaye moom imam Abu Dawud bi mu koy sol bi koy soloo ci Musaddad la jaar ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul kon <laughs> Nasr ne Tufayli bi xaaraankat bi <laughs> ne man de nettali na woon <laughs> Durustu ibn Ziyad di Durustu Durustu daal di doomu Ziyad moo ma nettali an Abaan ibn Taariq mu jëlee ci Abaan di doomi Taariq an Naafi' mu jëlee ci Naafi' mooy mawla ibn Umar radiyallahu anhu annahu moom qaala qaala Abdullah mu ne Abdullah ibn Umar nee na qaala Rasulullah yi mu ne ndax yàlla li sallallahu alayhi wasallam nee na man du'iya falam yujib côté bii moom dëgër na ci hadis mais hadis bi <laughs> lii daal la naas na solo la solo rahimahullah képp koo xam dañ laa woow falam yujib invité la lii nag boroom xam-xam yi ñu bari dañ ne comme niñ ko gisoon euh, mariage la yoo faqad asa te wuyuwul koog faqad asa allah mooy ne yàlla wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam wa képp ku dugg ala ghayri daawa képp koo xam nag da ngaa ñëw te kenn invité wu la <laughs> <laughs> nga ne soro sawaay daal di jàll aksi <laughs> waaw de toute façon yi léegi def nañ noo xam ne moom saa yooyu yëpp la ñuy li ma sëy naa cheikh sëy naa cheikh waa cheikh si jàpp kebe <laughs> waxoon benn bés <laughs> am kër goo xamante ne nii <laughs> kër gi affaire boo fay dugg moom ascenseur bi moom fekk gaay woowalu ñu la ko waaw baa nga ànd ak ku fa dëkk wala mu defal la badge wala yooy yow moom doo dugg lenn fenn kese lañ la may foo xam ne ma bësee di nga dem mooy yow zéro bi nga nekk ñu def luñ tudde zéro un mooy doo gis nga fi <laughs> boo bële zéro un bi kese lañ la may nga bës te boo ko bësee yow da ngay gis ne en fait yow ci suuf fee rek euh, euh, ñetti escalier wala juróom ngay dox rek wàccaat gisaat sa bopp sa suuf fa nga nekkoon fa nga jóge woon quoi mu yow demoo fen <laughs> waaw <laughs> waaye gars yi moom man da koo fàttali den gars xaw ma ñoo xam ne invitation yoo xam ne genre mariage la woon gars yi niñ def les invités nañ jaar nii ñi am carte nañ jaar nii utal leenub jaar ak fu ñuy jaar ku ñëw wane fa carte jaar noonu ñi amul invité ñi amul carte nag te amuñ carte d'invitation dañ jaar nee ñoom dañuy jaar ci benn buntu boo xam ne am dañuy wër a wër a wër a wër <laughs> ba daal di waat fekk sawaat seen bopp waaye fi ñu jóge woon xam ne ñoom ndekete dugguñu fen waaw booy wax sax gaa yi teg ko benn boo xamante ne ni de façon xamula xamoo ko waaw boo yorut carte waaw yow moom doo dugg léegi sax gaa yi dañ koy dañ koy dañ code bi ngay kii ñu scanner mbir mi ndax jàll na am biir <laughs> waaw léegi nag <laughs> nasara ne hadis bi daal mawlaana Ibn Umar nee na yonent bay saa saam nen wa man daxala ala ghayri da'wa képp ku dugg waaw foo xam ne ci mariage wala foo xam dañ fay lekk wala du ñu invité ay teew kenn invité wu la kooku na leer na daxala saariqan kooku moom ne sa oh ànd ak mbooloo mi daal di dugg kooku moom dugg na nekk sàcc kat wa xaraja te muy génn Mughira day nekk koo xam ne daanaka ab ëll dëpp la fi def <laughs> waaw <laughs> mu ngi mel ni ku razzia quoi dafa razzia woon xam nga waa <laughs> waa ji nga xam ne day dugg <coughs> kii sàcc day làqatu ba jël li muy jël waaye bu ki nga xam ne day këf daw <coughs> wala day nax day day naxataalu ba jël ba xasa jël bu jëlee rek day dem mooy kii kii këf ak ki nga xam ne day def alaara waaw di di di daal di daal di daal di songu gaa yi nangu la ñu yor moom bu ko xasee jël ba daw la ko gaa yi di gis mu ne nag waa ji sàcc kii nii xaaraankat bi waxaraja bu duggee noonu mel ni sàcckat buy di yolos yolos yi buy génn moo ngi yaram moo ko defu razzia lay niru <laughs> waaw mel ni daa daa këf niru nit ñi de façon léegi biir bi fees na mu ne fees fees daal di dem yoonam loolu la Nasr naa Ali daal di tegtaloo kii ki nga xam ne mooy Tufayli bi nga xam ne mooy xaaraankat bi nga xam ne dëkkandoowam la woon <laughs> Allahu waaw waaw waaye loolu xadiis la boo imaam alxaam na xadiis daif la boo xam ne imaam Abu Daawud moo ko solo ah kon ah, kon ah, moo tax mu ne ah, wax <laughs> waaw léegi nag Tufayli bi ne Nasr ibn Ali nag mooy dafa neexoon quoi nettali neex la <laughs> ne Nasr ibn Ali que ne bon Euh, loolu euh, voilà moo tax mu ne wax tajj alayhi tufayli bi ashyaa yuqadu min taqyid bi man la yahtaj ila zalika min man yatataffal euh, waa ji tamit ah moom itam du xaaraankat bu xamul dara mu ne Nasr ibn Ali <laughs> rahimahullah non c'est kaw sa hadis bii lenn la mooy ki nga xamante ne nii moom soxlawul affaire yi quoi loolu la loolu voilà sa hadis bii buñ ko jàppee lool la ki nga xam ne soxlawu ko ba pare di def di xaaraan waaw waaw <laughs> waaw ak ki nga xamante ne boroom ñam bi day bañ mu dugg ci moom waaw ndax lu amaana li mu yor dafa néew wala boog waa ji bu duggee da koy diisal rek mooy koo xam ne vraiment il le supporte mal léegi nag <laughs> waaw waaw léegi imam al-Hafiz nag rahimahullah ibn Hajar mu ne wa yuwaafiqu loolu nag day dëppook qawlu shafi'iyya waxu shafi'iyya yi rahmatullah alayhim ne la yajuzu at-tataf at-tafsil mooy nekk tufayl yëpp xaaraan xaaraan moom moom moom moom daganul ko waa illaa ba mu des li man kaana bayna wa bayna saahibi daar inbisaat loolu koo xam ne bon moom boroom kër gi xaw nañoo am ak lawetante mooy xaw nañoo miinante quoi même bu dee invité wu ko ñeneen la invité moom mu tëllaale ñëwaale bon ah ça va yaa ngoog nga ak comme yu mel noonu xaritam la yomb na yoo mais bu dee xam ne yow tem nga gene ko loolu <laughs> bu ci dugg waa voilà <laughs> waaw kon loolu dafa am solo quoi léegi nag euh, fii nii yonent bi alayhi salaam euh, lii mu def ak Tufayli bi ak kii bokk euh, Abu Shuayb radiyallahu ta'ala anhu <coughs> loolu loolu dañ ciy xame ne kon waa ji am na am na possibilité ne euh, déedéet waaw parce que bu dul woon ne lool manu la nekk doonu ko woon hein doonu ko woon tànnuloo ne ko waa yow léegi euh, boo boo boo waa jii de dañoo topp waaw bu la neexee nag hein nga daal di koy dëpp waaw bu la neexee nga daal di koy dëpp bu la neexee nga d'accord mu nekk ak bu la neexee nag nga daal di euh, nga daal di koy dëpp loolu dañ ciy xam ne kon nit ki bu boobaa am na possibilité tamit euh, mu ne déedéet te bu dee déedéet bu kenn ñaaw ci moom njort naan ko ah yow yow yow lii noo ko ma neg nangam ak nangam waaw <laughs> waaw loolu euh, loolu dafa garaaw quoi waaw <laughs> xam nga netta nettali kii bi bi la am solo ñu ñu ñu wax le ndax naa ci aljardabi dane man de dama amoon benn dëkkandoo boo xam ne ngir yokk njariñ ndax buñ ko waxee niñ ko niñ ko tënke noonu affaire bi mën naa bañaat mu ne dama amoon ben dëkkandoo koo xam ne boo ko bu gisoon aka aka rafet nii waaw waaye tamit aka neex làmmiñ aka mën a wax waaye it dafa neex koo xam ne mooy liñ naan dóorkatu leer la woon waaw mooy waaye aka mënoon a parfum wu gën a rafet lii mooy dóorkatu leer rek waa xam ne moom bu dara ba nuuran moom mooy bu lee bu bu kiiwee moom su soroo ak yooyu non nee na nag am benn bés Euh, buñ ma man buñ ma mosoon a invité moom euh, dama doon topp quoi léegi rek nit ñi di ko di ko di ko di ko di ko di ko teral ndax man ndax man nasr ndax boroom xam-xam la bu màgg bu gaa xam bu ñu ko invité rek sama nee na ma dëkkandoo bi ma leen décrire nii ànd ak man <clears throat> gaa yi nag dañuy jàpp ne kii sama àndandoo dëkk la boo xamante ne nii looloo tax ñu koy ñu koy ñu koy kii léegi nag benn bés euh, Jaafar ibn euh, ibn al-Qasim al-Hashimi nekkoon l'émir de Basra bëggoon a daal di euh, xarafal lenn ci doomam yi waaw léegi am mu invité ko ci gàttal léegi nag ma ne si waa ji nag bu ma toppee tey maa ngi wax sama xel dinaa ko fa gàcceel quoi <laughs> nee na fekk dama doon imaginer naan ay bu ma amir bi bi bi bi bi invité woon waaye bu ma toppee tey moom dinaa wax nag arrête quoi dinaa ko kii quoi léegi nag nee bi ma nekkee di ko imaginer woon rek ah rek benn ndaw émir bi daal di may dikkal waaw ah, daal di may woone ma moom moo ma invité nee na man daal yokk damaa def sol sama yére génn nee bi may génn rek. <laughs> dajeeg sama sama dëkkandoo bi daa mel ni dafa flair affaire bi ko mu ngi taxaw ci buntu bi di ma xaar ban buntu buntu këru amir da nga la dafa mel ni saa ab superman la boo xam ne moom moom moom rak mu ngi feet na quoi daal di may jiitu nag ca buntu ba léegi nag ma ñëw jiitu mu topp ma biñ nee ba dugg ci biir ah, ñu toog tuuti ñu indi ñam bi nee nañu indi euh, plateau yi indi maida yi indi waa yow garni bien garni yi voilà affaire yi nekk loolu te baax <laughs> nee na dañ ko defoon par mbooloo mbooloo mu nekk ñu teg leen ñu benn table autour d'une table bien garnie ah lekk ya baax lool ndax nit ñi dañoo bari woon nee na may jublu ci benn benn benn benn euh, maida benn foo plateau bu ñu teg teg ko ci taabal to <laughs> fay lii bi sama dëkkandoo bi ànd ak man rek <laughs> biñ ñëwee <coughs> ñu toog rek sawaay jël loxoom bëgg a dugal ci ñam bi mane ko nag xad <laughs> ma daal di koy nettaleew xadiis nag <laughs> waaye bi mu <laughs> nee na ma wax loolu eh, eh, wax sama càll la ne ko nag haddathana <laughs> Durust ibn Ziyad an Awan ibn Tariq an Nafi' qaala qaala Abdullah ibn Umar li ñu côté yi ci soxla mooy hadith bi ñu waxoon wa man dakhala ala ghayri da'wa dakhala sariqan wa kharaja mughira bi ma ko waxee mooy képp daal koo xam ne dañ laa da duggu dugg te kenn invité wu la yow dugg nga nekk ko sàcc kat li ngay génn rek nga woo ne old up nga def waaw da ngaa këf <laughs> jàmbur yi nee na waa ji nag <laughs> bi nga xam ne ci laa wax loolu man <laughs> Nasr ibn Ali waa ji déglu ma quoi su xay lii bi sama bokk bi sama dëkkandoo bi mu ne ma mu ne ma yow mu ne ma yaa Aba Amr yow amoo kersa wax dëgg yàlla man de am naa kersa pour yow quoi yow amoo kersa ku mel ni yow di wax wax ju mel nii soo boo xam ne amir bi moo ñu invité quoi yow yow booy nay doo nay sa alalu bopp boo bàyyi ba invité yow dañ laa invité fii mu ne nga wax wax joo xam ne amul kenn ku fi toog lu dul jàpp ne yow moom nga ci jublu quoi ku mel yow di wax wax ji mel nii ah yow daal wax dëgg yàlla yow <laughs> te te nag. te nag <laughs> yow yow yaa yow yow yow yow waroon nga am kersa di wax li yow nasa ah <laughs> ah kon nag te amoo kersa beneen affaire ngay nettali xadiis boo xamante ne nii <laughs> yow càllale yi gënu wala koo xam yow durust bi ngay wax durust kazzab la laa yox taj jube xadiis bi waaw yow durust ci boppam muy ibn aban mi nga jële xadiis bi yow yaa ma ko gën a xam gënu wala koo xam kat ci kat la kenn du tax kenn du kenn du du du du sukkandiku al ah ah xadiis am way ah waaw ba pare moom ki mu ko jële muy Amaana ibn Taariq waaye yow moom gone yi Medina yi dañ doon fowe mu dañ ko doon fowe <laughs> waaw tellement dëgërul Amaana dëgërul loolu xam nga ko waaw mais kon nag nan nga ma mën a ñëwee di ma wax ay waxu gaa yi ah nga xam ne al imaam na xajar boo demee ci <laughs> Taqribu Tahdhib dane waa ji moom majhulul xal la <laughs> waaw waaw mu ne yow nan ngay def ak xadiis bii yii nii nga may wax koo xam ne ay koo xam ne ay waxam jarra dàq ganaar ay du'afa oo ko majhul nekk ci càllale bi yow ana nan ngay def ak xadiis bi nga xamante ne nii ah nan ngay def ak xadiis bi nga xamante ne dafa dëgër këcc waaw nan ngay def xadiis bi nga xamante ne ñun bañ koo solo te yow solo nga ko xam nga ko nga xam ne Asim an waaw Abu Asim bokk Abu Asim an-Nabil moo ñu ko an Ibn Jurayj an Zubayr an Zubayr an Abi Zubayr bokk an Jaabir radiyallahu ta'ala an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala taabul waahid yakfi al-ithnayn yakfi al-arba'a yow nan ngay def loolu nan ngay def ak hadith bu dëgër noonu nga yow bàyyi ko fi di nga xam ne mooy émir bi ah. nga xamante ne ki ñu ko nekkal mooy Abu Asim an-Nabil mu jëla ko ci al imam Ibn Jurayj moom mu jëla ko ci eh, ki nga xamante ne mooy eh, eh, Abu Zubayr waaw moom mu jëla ko ci Seydina Jaabir radiyallahu anhu mu ne jëla ci yonent bay saa sa ba xadiis gisoon nañ ko fii ci Riyaad bi ta'aamul waahid yi ñamu kenn nit yakfil ni dina jor ñaar dina doy ñaar wa ta'aamul isnayni te ñamu ñaari léegi nag fii arbaa doy na ñeenti nit kon yow li ngay day noonu ah nasrullah <laughs> yi nee na su ma waa ji waxee lool ki gis ça ah, n'est pas un n'importe quel xaaraankat <laughs> kii xaaraankat bu am xam-xam la voilà bu am i bagage <laughs> bul yaakaar dañ koy kii rek bi mu mu daal di mu daal di xalangu foofu gis nga bagage yi mu yor bon nasrullah Ali comme li ñu la ko waxee sëriñoo ak ko mu sitta <laughs> moo tax xaarankat bi xaarankat bi xaaran xaarankat bi alaana saay daa foog xaw xaw ma nim dame bàyyi ko may indi xadiis boo xamante ne bàyyi ko rek <laughs> léegi rek nasrob da ali <laughs> mais gis nga bi ma waxee lool mu ngi mel ni ay xeer lañ ma xaja lañ la lañ ma sexal log logal ba mënatumaa wax dooy si daa suwa def loo dama léegi rek bu ñu génnee jóge ci invitation bi di dem ma jaar ci benn wàll sawaay jaar beneen wàll quoi xam daa dadaa sawaay bëgg waaw kakool <laughs> na muy dem naan waman zanna min la yusaabu laqad zanna ajza <laughs> naan képp koo xam ne mooy moom koy njort yaakaar <laughs> ñi nga xam ne dañuy dem di daje ca ba pare jàpp ne kenn yow am nga njortu boo xam ne njortu lott la de waaye <laughs> mu nekk loo xamante ne wallahi xikaaya mudhika boo xam ne moo dox diggante sëriñu wax ko doo si Nasr ibn Ali al-Jahdami ak Tufayli bii nga xamante ne du xaaraankat boo xam ne bopp bi kew na wu ci xamul dara wallahi xaaraankat la waaye nit la koo xam ne ku xam la <laughs> walla <laughs> waa ji c'était pas c'était pas un como boo xamante ne nii da doon taxawaalu fee moom moo taxit daal dina koy daal dina koy indiwaat léegi kon loolu liñ ci doon wax mooy masalaam xaarantal kon yonent sa yonent bi alay sa salam xamal nañu masalaam xaaraankat kon nan la ñuy def waaw xaaraankat bi kon bon si buñ tënkaatee wax ji ak tuf waaw Tufayli ab xaaraankat euh, bu ñëwee di xaaraan te kenn invité wu ko walla loolu mooy xaaraankat xaaraankat mooy waajoo xamante ne day ñëw bëgg lekk ci ci ndab loo xamante ne walla lekk goo xam ne kenn sawaay daal du koy invité léegi loolu noonu kon gis nañ masala yi euh, li nga xam ne noonu lay demee su waa waaje mu nekk koo xam ne ku mu miin la te jàpp na ne bon dina gërëm garaawul jarul yëgle mais bu dee ne ah am na njortam mm, nee na ah est ce yi ah est-ce dina ci gërëm bu boobaa nag na laaj quoi bu mu néew rek ne toog ne ah non c'est pas grave de toute façon xam ne boo amee doute loolu bu ko permettre voilà te loolu it ñu ci xam ne bu dee nit ki ku ko soxla la ku ko aajowoo la ci lekk ji waa loolu dara nawu ci mais bu dee koo xam ne aajowoo ko daa nekk rek koo xamante ne daa miinum xaaraan loolu moom euh, mbir la moo xamante ne jar da tàmm quoi voilà voilà te loolu tamit euh, euh, comme li ñu wax sànq rek yonent bay sa dafa laaj ne ah kii de daf ñoo topp de kii moom yaa ñu invité mais kii daf ñu topp de te te bokk ci woon léegi bu la neexee mu ñëw bu la neexee mu daal di dëpp dañ ciy gis tamit ci njàngat yi mooy eh, rafet jikko yonent bi saa salaam ni mu woy woon quoi neewul man maa yonent ah, kii daal ñëw na jeex na ñu ñëw rek dugg noonu non dafa laaj bu la neexee mu ñibbi bu la neexee ah mu dugg waa yi ñu gis tamit Abu Shuayb mu ne eh, aywa mu ne yeneen trois ay cent cent may ne non mën na ñëw waaw ah, dañ ciy gis tamit métier boucher jàngale que ne njàkkam boucher loolu lu am solo la du loo xam ne dañ naan métier la moo xam ne mu tuuti la mu doyadi la déet doyadiwul benn benn métier bu doyadi amul bu dee nag dañ ci am loo xamante ne moo lay suturlaal booyam bii da doon liggéey li nga xamante ne mooy laxaam la woon <coughs> mooy ki nga xamante ne moo ko doon toppatoowal li nga xamante ne mooy affaire u yàppam loolu dañ ci xam ne nit bu dee borom bi yaatalal na ko mu ut koo xamante ne nii moo koy toppatool wàllu naanam wala yàllu kiiwam loolu bokkul ci li nga xam dañ naan waa ji yàqkat la oh xoolal lii lu ko tere woon rek bu jógee bëgg naan naan muy ut koo xam ne moo koy toppatool lépp lu muy naan ak ak lu jëm ci ndawalam déedéet ndax waa ji nii Abu Shuayb bu loolu la amoon na ah. voilà daa amoon la lahaam te yonent bay saa saam neewu ko yow sa ghulaamun lahaam ji nag Abu Shuayb bi yow yow ah. yow boo soxlaa ndawal doo dem defaral ko sa bopp déedéet loolu yëpp mën naa nekk <laughs> waaw waaw maa bi ni'mati rabbika moom fa xaddis waaw waaw <laughs> mu ngi noonu <clears throat> ah loolu lu ama am solo la <laughs> léegi kon ci kaw noonu boo foog na affaire bi baax na noonu waaw ah. voilà kon euh, euh, Seydina Uqba radiyallahu taala anhu wa ardaahu hadis boobu lañu indil te xamaa lañ na kon nan la nit ji di wax bu boobaa euh, bu dee ne ñaan digal bu dee gis nga ne wala njortu nga ne amaana waa ji du gërëm nga daal di koy laaj digal est-ce que waa ji yi ngeen àndal man naa agsi wala man da agsi léegi nag léegi moom mooy xool waaw te nag bu mu ci def ci bul ñaaw njort ci moom gis nga waajee da ne ah Sayyida def parce que moom li tax mu ne yonent bi alayhi salaam déedéet dafa jàppoon ne eh non kii bu ñëwee affaire yi du doy quoi te man waajalu ma woon loolu te nag day am kersaay euh, tegal yonent bi alayhi salaam lu doyul même bu dee ne yonent bi alayhi salaam bu ñëwoon loolu lu day barkeel ndax comme ñoom Abu Talha ñoom Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu <laughs> ta'ala anhum daal di euh, lim leen dale woon kon mu ngi noonu dañ ciy gise tamit yëglu boo ñëwee fu ñu la invité it dina man invité woon nañ ma damay ñëw rek ne saroox waaw da daan waaw invité woon nañ la non boo ñëwee ba foofu da yëglu tamit voilà mooy yëglu euh, duñ ne invité woon ma na nee nañ ma à dix-sept heures cinquante-cinq je me présente euh, man ma ñëw dix-sept heures cinquante-cinc rek ne dugg ubbu buntu bi dugg non boo ñëwee da ngay yëglu moo tax yeneen way sa sam bi mu agsee dafa yëglu falam maa balaxal baaba bi mu agsee ci bunt bi géewul rek dugg waaw waaw waa ji agsi mu ne ko ah kii de daf ñoo toppoon nag waaw est-ce que bëgg nga mu ñëw wala boo bëggee mu ñëw wala nga dox ko digal wala rek boo kiiwul ma ne ko mu dellu waa ah. <laughs> ne ko mu ne ko waaw mën naa dugg si de <laughs> waaw kon nag loolu tamit te dañ ciy gis tamit eh, mooy saxaaba yi comme li waxoon diñ ciy jànge niñ meloon doon seetlu yonent bay saa saa bay xaalam waaw amul daal ñoom daal bu seen affaire bi kii seen yoon new ci mooy di seetlu sëriñ bi ay xaalam kene gis ngeen ne jamono ji soxla na loo xam ne wax dëgg yàlla ngeen defal ko ko war na waru ngeen a xaar di xaar moomu rek di toog di xoole waaw moom nee na man waa ji daa ñëw na ko man seetlu naa ci xarkam na yonent saa sallam ak xiif waaw kon nag eh, yow sama boucher bi yow sama may toppatool sama yàpp yi defaral ñu plat boo xam ne pour juróomi nit la voilà xaarul voilà suy naa jaabir la def si dina télé bi ñu la doon def dañ doon seetlu yeneen waay saa saab ngir loolu ngir est ce que amul soxla yuñ ko mën a fajal waaw est ce tamit amuñ loo xam ne aaju joo xam ne mën nañ koo defal doonu ñoon xaar loolu it mooy li nga xamante ne mooy dawul fadli boroom euh, xam-xam yee boroom ñooñu it ñii ànd ak ñoom dañoo war di bàyyi ci loolu xel voilà te dañ ci gis ne nit tamit loo màgg màgg màgg jom boo ñu lay invité waaw te dañ ciy jàng tamit nangu topp dëgg ñëw invitation koo xam ne moo yaa ko gën parce que yonent bay saa saa moo gën foofu mooy sangul mbindeef yi te pourtant Abu Shuayb mii nga xam ne da koo invité neewul bon man du dem ci ay kër Abu Shuayb gisoon nañ law du'itu man de ku ma woowoon ci tànk ila qura'i ci tànku xar ni muy tuuti tuuti tuuti lu toll noonu dinaa wuyu waaye ku ma woowoon tamit ci jigoo dinaa ko wuyu waaw ci am mbaggum xar wala yooyu dinaa ko wuyu kon loolu mooy du xeebul dara yonent bay sa sa doon wax ne non diw moom non moom xam naa ne riisul quoi invité na ma bon foofu jarda don grawul naa ko gàntal rek non non non déedéet parce loolu ku la invité ku nekk bëggoon na moos boo ko defee nga daal di ñëw kon loolu yëpp jar na bàyyi xel waaw ñu lay invité nga am man pourquoi kii daf maa yàpp quoi moom amul dërëm ba pare li ma invité quoi wala sawaay mbaaram mais mu may invité man moom am naa kersaay di toog foofu quoi loolu lépp ak rëy la yoo xamante ne nii lu ñaaw la yonent bay saa saam ku nekk ko doon invité muy ñëw waaw su ñëw waaw kon nag loolu dafa am solo waaw di boroom xam-xam di di dikkalante di demalante ak ñi nga xam ne nawloon teg ñi nga xam ne ñooy taalibe loolu it dafa am solo lool waaw loolu lu ama am solo la waaw kon nag <coughs> loolu nañ ci bàyyi xel xadiis bi yépp dañu ci jàngal te tamit invité ñu bari it mën naa nekk waaw te bu ñuy ñëw ñu nekk mbooloo loolu it mën naa nekk moo tax yore ak nekk mbooloo mu ne ah ñun de ñun ñii nga invité woon juróom ñii diw mii nag waaw loolu it leeral waaw dañoo topp voilà yu mel noonu kon invité mbooloo mën naa nekk loolu yëpp tamit ñuy gis euh, li nga xam ne tamit ma mawadda lay indi mooy cofeel diggante ni mooy invitation entre julli ñi voilà ci loo xam ne nag lu nekk invitation yoo xam ne boo fa demee ay jiwaateeg ay dugg ci leen nekkul yooyu moom bu dee yooy da ciy am karaat yooyu nga xam ne yow mënoo leen koo tere mooy li ñu waxoon ci walima bi rek waaw bu dee wuyu ci farata la mooy daa am luñ ko tënke bu dee moom danga nga fay dem musique yooyu tëgg amootu wax wala yeneen ay caaxaankat yoo xamante ne ni ñoo fa nekk ay jëwkat ay naankatu sàngara ay naankatu nangam yow bu boobaa yow doo dem <coughs> xanaa nga dem ngir aaye leen ko te bu boobaa ñu déglu buñ la dégluwul nga jóg <laughs> yi <laughs> gisoon Seyna Abu Ayyub <laughs> te Seyna Ibn Umar tamit radiyallahu anhu dal ko <laughs> eh, fekk gaa yi jël seen kii yépp def ko ay rido fépp mu ne ko ah Seyna waa waa yaa Abdallah waaye kañ ngeen jële kaaba ji Makka daal di koy indi ci seen biir néegi ah Seyna Ibn Umar am kersa ne ah jigéen ñee ñu ci nodde <laughs> moom itam da koo daloon ñu <laughs> ko mu ñëw fekk gaa yi def mu ne mais manaat manaat tuulatul kaabatu ila buyut mais dañ lañ so soppi kaaba gi jële ko Makka indi ko ci seen biir kër yi mais saaba bu nekk fa nga toog dangal fa nga nekk <laughs> dangal xëccal mu deñ ñu daal di indi mooy yow bu dee lool lañ lay wax yàlla tere ñu ne invité la invité foo xam ne moom lu xaraam lañ fay def ñi nekk fa di jëwaatee voilà di wax ci lu seen yoon newul loo xam ne jëwaate wax lool moo gën a graw voilà di def yoo xam ne ay karaat yu leer boo leen ko mën de tere invité nga xam ne tout le temps saa leen invité c'est ça yow boobu am nga ngànt nag bu la invité te surtout yéen façon invité yooyu nga xam ne borom xam-xam yi wax nañ la ñu ëpp dañu ne loolu yooyu du farata bii farata mooy mariage waaw laahiree ñaan ak ñoom ñoo ne rahmatullah alayhi non du mariage gese ah invitation yëpp la waaw parce que ren ku ñu woo ku ñu invité na nga wuyu ñoom ñu ne non nii eh, loolu mariage la voilà te mooy xàq ba mu doon wax fële wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu jeexal nañu tamit chapitre bi ñii di chapitre cent trois cent trois hmm? ak saalis loolu ko gisoon nañ ko baabu maa yaqul wan dooya saalis wa mi'a as-salis wa mi'a voilà jeex na kon mu ngi noonu <coughs> looy wax bii di ñëw ñu gis chapitre cent quatre insha allahu taala cent quatre bi budul woon ne kii dañ ko ciy teg parce que xadis yam fu indi yëpp dañ koo gisoon ba pare ñaari xadis la te gisoon nañ ko mais nañ bàyyi bii di ñëw insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa